moom turam moo doon Muhammad ibn Maslam ibn Salima ibn Xaalid ibn Adiyin ibn Majda'a ibn Xaarisa ibn al-Xaaris ibn al-Xasraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Ansaari al-Aws al-Xaarisi Abu Abdirrahmaan al-Madani kon loolu moo doon turam muy Muhammad la tuddoon ibn Maslama di Muhammad di doomi ku ñuy wax Maslama Maslama di doomi Salima Salima di doomi Xaalid Xaalid di doomi Adiy Adiy di doomi ku ñuy wax Majdaa Majdaa di doomi ku ñuy wax Xaarisa Xaarisa di doomi Xaaris Xaaris di doomi Xasraj Xasraj di doomi Amr ibn di doomi Maalik Maalik di ci ko jóg Ansaar al-Awsi al-Xaarisi dàkkantalam moo doon abu abdirahman almadani muy bàyyi ku ñu abdirahman looloo doon dàkkantalam bokkoon ci waa ahlul madina kon am nañu ne comme imam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dane eh, axu bani abdil ashhal mbokk waa bani abdil ashhal la mooy ne moom nii seen seen allié la woon waa bani abdil ashhal ci waa aws nag la bokk muy xaliifu bani abdil ashhal moom muhammad ibn maslama radiyallahu anhu dafa juddu avant ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom avant ñu yónni yonent bi la juddu deux ans avant mooy ne avant début de la révélation moom mooy bi révélation bi am fekk na mu am vingt deux ans mooy bi ñuy yónni yonent bi alayhi salaatu salaam fekk na mu am vingt deux ans loolu la imaam al-Waaqidi wax euh, moom nag da gis nga ne mais waa ji Muhammad la tuddoon de ñu ne la waaw mais Medina la dëkkoon waaw ñoom xamoon nañu xamoon na yonent bi alayhi salaatu xamuñu ko woon bàyyam xamu ko woon ah mais comment ça se fait mu tudd Muhammad comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ naan la moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ci jaahiliya dañ leen tuddoon Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam non yonent bi salaam moom dafa mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom laata muy gane àddina laata muy feeñ fii ci àddina Makka foofu dafa amoon ay turandoo avant muy ñëw Allah mooy ne yow loolu foo ko mës a gis muy mel ni ñu la waaye joo xam ne te xam nga turam turam moom màkka amuf mooy boo xam ne moom lañ xam mooy ne woon gis mo ku ku doona doonoo woon gis ku tudd noonu mooy ne du tur bu waa màkk doon tuddee ñëw tudd walla euh, euh, euh, kii nu mu tudd Muhammad la tudd loolu loolu loolu loolu amul woon waaye nag moom yonent mi alayhi salaatu wa salaam bi nga xamante ne nii mooy ne ndax ay mbiram dafa siiw mooy ki gën siiw mbir ay xabaar laata muy laata muy gane ci àddina gine siiw mbir bi mu ko ganesee gin koo siiwle ginnaaw bi mu fi jóg bi mu bi mu bu mu génnee suñu àddina bi waaw loolu de yéeme na de waaw moo tax ah moom ah, bokkul woon ci tur yi nga xam moo tax moom la Seydil Hadji Malick di wax ne eh, moo tax dañ ne ko waw yaayam eh, Sayyidatu Amina sayyidati Amina ida wadatihi sammihi muhammadan al amra amraktumi ayya kitmanin fa tartanini ne moom dañ ne ko boo boo ko boo ko juree moom boo ko juree tuddee ko in wadatihi mooy boo ko wasiñi sammi sammihi tudde ko muhammadan al amraak tumi mbir moomu nag nëbb ko ay yakitmaani loo def ko sirrul masul muy secret bu nga xam ne moom lañu denc te secret nag boo ko xasee wax keneen tuddatul secret tudde ko nu ko neex mais dootul secret mun na ko nag boo ko Euh, euh, euh, boo ko boo ko boo ko boo ko boo ko mu tuddati boo ko wasinee na ko tudde na ko tudde ki nga xamante ne ni mooy ah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nag na ko nëbb de ay yakitmaanin boo defee lool defa tar tani mi di nga woomu de di nga di nga di nga di nga nekk koo xam ne nag ku gañe ngay doon ku woom li ngay doon moo tax moom turam am na ñeneen nag dañ ne mooy loolu benn wax la am na ñeneen ñu ne maamam ni Abdul Muttalib moo ko tudde ah, bi nga xamante ne nii ci la ko tudde ñu ne ko mais yow waa Quraysh ne ko mais yow mais mais mais yow lan moo tax nga tudde sa doom ji nii lan moo tax nga daal di tuddee sa doom ji nii tur boo xam ne ñun xam doonuñ woon nekkul tund woo xam ne yow say maam say maam doonuñ ko woon tudde lan moo nga tudde ko noonu moo ne dafa bëgg mu nekk koo xam ne dañ koy sant ci kaw suuf di ko sant ci asamaan yi Allah al mahmud moo taxit yonent bi alei saatu salaam te ay xabaaram dafa siiwoon dafa siiwoon bu yàgg loolu nag moo tax nit ñi nag jigéen ñi dañ doon def euh, mooy ñi xamoon loolu ñu bari xamoon ne ak seeñam mu ngi jege mooy ne ku ci ñu bari buñ masoon a am doom ci tribu arab yi dañ ko doon tudd Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ndax mu nekk kooku ndax moom moomu ñu tudd naan moom mooy ñëw te noonu lay tudd te mooy ki gën ci mbindeef gën ci mbindeef te mooy jamonoom jot na jege na ñoo tax ñu doon def lool moo tax dafa am ay turandoo laata li nga xamante ne ni eh, mooy eh, mooy lan mooy muy daal di juddu waaw. loolu moo tax nag Muhammad ibn Maslama bi Muhammad ibn Maslam al Awsi al Haarisi moom dafa bokkoon ci ñooñ moom dañ ko tuddee woon yonent mi alayhi salaatu salaam ci ñi nga xam ne ci jaahiliya mooy avant ñuy yónni yonent mi alayhi salaatu salaam moom tuddoon na noonu waaw wax nañ la ne dàkkantalam moo Abu Abdurrahman am na nag ñu ne abu abdullah la am na ñu ne abu sa'id la waaye bu njëkk bi moo gën a siiw mooy abu abdirahman moom muhammad ibn maslama bi radiyallahu taala anhu wa arda bokk na nag ñi njëkk dugg ci lislaam bokk na ci ñi njëkk dugg ci lislaam ah, mooy dafa dugg ci lislaam mais ci loxoy seydina Mus'ab Mus'ab ibn Umayr Mus'abul xayri radiyallahu taala anhu wa arda mooy ne moom bi muy tuub mooy ba fa seydina boo fàttale ko euh, yonent bi alei saatu salaam laata muy gàddaay dafa yónni woon seydina Mus'ab radiyallahu taala anhu wa arda ngir mu daldi dugal ña jotoon a mu daldi leen jàngal seen diine mais répandre li nga xam ne mooy lislaam wooteem l'islam gën koo yaatal Medinatul Munawwara ba sang yu mel ni ñoom si euh, Sa'd ibn Mu'adh ak ñoom Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhuma daldi tuub ñu bari mbooloo bari nag daldi tuub après moom mi nag imaam ibn nee na Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom dafa tuub laata Sa'd ibn Mu'adh dugg ci lislaam mooy bokk nañu ñëkk nangul kan Seydina Mus'ab bi mu ñëwee Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci la euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gàddaay see di def fraternisation bi di boole di mbokkale ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi di mbokkale ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jullit ñi moom mii mu ngi ko mbokkale woon ak Abu Ubayda moom la ko boole woon moo nekkoon ki nga xamante ne nii moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon boole muy Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu wa ardaahuma moom nag seydina Muhammad ibn Maslamat al-Aws al-Haarisi ta'ala anhu arda bari na nag lum jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de te tamit fekke na bokk ci ñi nga xam ne xare yi yi njëkk am moom mi fekke na ko moo tax it fekke na ghazwatu Badrin fekke na Badr ghazwatu badrin fekke na ko minal badriyin waaye amul benn xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xare lu dul fekke na ko ba mu des ba mu des yenn xare yoo xam ne euh, comme euh, Tabuk ghazwatu Tabuk boobu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ko ne na fa des na des medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom moo ko fa boo tax demul ndax Tabuk dafa mettoon bokkul woon fi nga xamante ne nii euh, moom dafa bañoon dem waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo ko euh, euh, jox ndigal ci mu des fi nga xamante ne nii mooy ghazwatu Tabuk demul woon ah moom nag la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante nii ci la Ka'b ibn al-Ashraf al-yahuudiyul mu bon ni deme Quraysh ginnaaw Badr ñu gañe leen gëmu ko mu mujj bi mu gis ne affaire bi am na mu dem Quraysh nag mer di xërtal waa Quraysh ak ñoom Abu Sufyaan ci ñu gaaw préparer xeex ngir jël seen revanche kaw julli ñi ñu naan déet mu jóge fa ñëw Medina di saaga yonent bi ay poème di ci wax taaru di ci décrire taaru jigéenu julli ñi di leen ci nga xam ne loolu façon ŋàññal te lu ñaaw la yonent bi alei saatu salaam ne comme l'imam al-Bukhari kon rahmatullah wax ne fa qaala rasulullah qaala rasulullah sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu maa mu bi aleyhi salatu wasalaam ne man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aada wa rasulahu ana kan moo may fegal ayu mbonte Ka'b ibn ashraf ndax pooyoom yu bon yi muy def ci man ak julliñ ndax moom lor na yàlla lor na yonentam alayhi salaatu wassalaam ki jógoon keroog tontu yonent mi alayhi salaatu wassalaam ngir dox mission bopp imaam al buxaari imaam jaabir ne fa qaama muhammadu bnu maslam ci la seydinaa muhammad bnu maslama mii daal di jóg fa qaala mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atuhibbu an aqtula yonent mi alayhi salaatu salaam dane ana kan moo may fegal Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aada allaha wa rasulahu mu ne ana kan moo may fegal Kaab ibn al-Ashraf ndax moom lor na yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam nee na Kaab Muhammad Seydina Muhammad ibn Maslama daal di jóg ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li atuhibbu an aqtula ndax dangaa bëgg ma rey ko qaala na'am yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko waaw qaala mu ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fa'dhan lii an aqula shay'an comme que nag dangaa bëgg ponkal mu toll ni Ka'b ibn ashraf bokk ci kilifaay Banu Nadir yu juif yi nag fii ci Medina fokk nag kon nga may ma permission ma wax mbir mooy euh, da koy ñaan ngir mu wax ci yonent bi alayhi salaam loo xam ne du noonu ndax bu demee comme que lii waa ji da koo bëgg rey foog bu demee discussion bi muy teg ba waa ji am ba am confiance waa ji ba ni koy jekkoo man koo rey mooy foog te moom comme que jamono ji ci saaga yonent bi aleyhi salaatu salaam lay liggéey moom waa ji Ka'b ibn al-Ashraf alayhi la'natullah ak di ko wax lu ñaaw mooy ne mooy ki ñëw pour nga am confiance ci moom foog nga am loo xam ne yow da ngay demee côté mooy xaw a wax lu niroog moom li muy wax wax ci yonent bi alayhi salaatu salaam loo xam ne daal jaaduwul léegi nag Seydina Muhammad ibn Maslama ba mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah bu dee dangaa ndax dangaa bëgg ma rey ko mu ne waaw mu ne ko kon nag jox ma ndigal ci ma wax mbir ci yow mooy danga may may bu ma demee plan yi may tëral mooy yi may wax ci yow te du noonu mooy yooyu yépp plan bàkkaar bu ma teg mais mu nekk loo xam ne dama ci am permission mooy bàkkaar bu ma ci fekk ndax est-ce que xam ko saaga yonent mi alayhi salaatu wa yow waxuma la yéeféer mais yow sa àtte mooy ñu aay moo tax mu ne man nag danga may permettre ci cas bi man ma wax ci yow lu dul noonu ndax mooy loo xam ne daal jaagu yonent mi alayhi salaatu wa ne ko naa ne ko. Euh, euh, euh, may naa la ko mooy xul mu ne ko xaala xul waxal demal sa plan yi loo wax ci man baax voilà riwaay imaam ibn Isxaaq bi te mu jëla ko ci sëriñam di Abdullah ibn al ibn Abi Burda bi riwaayatin mu'dal riwaay boo xam ne dafa am rupture deux Euh, mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee lool man lii ibn al Ashraf mu ne ko ana laka bihi ya rasuulallah ana aqtulu nee na Muhammad ibn Maslama axu bani Abdil Ashhal ne man yonent bi aleyhi salaatu salaam man maa lay defal loolu man maa koy rey yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko faf'al in qadarta ala dhalik ne ko defal bu dee man nga loolu qaala fa rajaa Muhammad ibn Maslama fa makatha thalathan laa ya'kulu wa laa yashrab illaa maa yu'liqu nafsa ah nee na yonent mi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ko waxee lool Seydina Muhammad ibn Maslama daal di dem fa makatha thalathan laa ya'kulu wa laa yashrab illa ma yu'liqu nafsa mu daal di passé ñetti jours yoo xam ne du lekk du naan lu dul loo xamante ne li muy lekk daal mooy loo xam ne lu koy téye mooy le minimum loo xam ne mooy tax du dee le nécessaire li nga xam ne moo yaramam da koo soxla sinon bu ko lekkul naanu ko dee loolu rekk la doon jël moo xam nga lool lekk bi amatu ci plaisir defatu ko ngir naa kii wa non mooy da koo def uniquement pour bañ ak di naan ngir bañ a rek ñetti jours ginnaaw bi mu nee yonent mi alei satu salaam dinaa def lool nee na fa zukira zalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na ñu wax yonent mi alei ne ko a ah, Muhammad ibn Maslama kat radiyallahu ñetti fan a lekkul naanul lu dul lu koy téye rek lay jël lu ko mën a téye mu ne fa da'aahu yonent bi alayhi ko fa qaala lahu mu ne ko lima tarakta at wa sharaab ne ko yaa Muhammad ne ko yow Muhammad ibn Maslama lan moo tax nga bàyyi lekk ak fa qaala mu ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa qultu laka qawlan laa adrii hal afiyee hal asilaka bihi am la lii mooy riwaay imaam Ibn Isaaq mu ne ndax dama laa wax mbir moo xam ne xaw ma ndax dinaa ko matalam déet yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ko innama alayka al jahd ne ko yow lenn rek nga am liñ ma waxoon ne diñ ko rey yow lenn mooy ne yow defal effort mooy ne fee les résultats loolu yow bu ci yow yàllaa yor résultat jullit ak loolu la yow bul toog démissionné naan non loolu fooguma ne naa ko man non concours bii moom c'est raté non je je je ne peux plus man je ne peux plus devenir ingénieur ku la ko wax yow jàngal defal rek innama alayka al jahd yonent mi alei satu salaam ne ko yow li nga am mooy defal les efforts qu'il faut en tout cas ngir am nekk ingénieur wala ngir am Euh, am formation bi nga décroché wala boog yow sa liggéey bi nga réussir sa tailleur gii nii nga nekk un grand tailleur wala nga nekk un grand mécanicien yow innama alayka jahd nga nekk un grand paysan loolu un grand laitier un chocolatier ak yu mel noonu mooy yow bul toog naan non lii man moom non lii moom affaire bi xam naa ne damay sonal sama bopp rek du ma réussir déedéet innama alayka al yow kër kër yi moo la war kër kër yi rek buur yàlla mooy res li ci des lii nag mooy suñu problème ñun dañuy démissionner avant ñuy dugg ci affaire bi non non je ne peux pas ouh dafa difficile man nga xam ne jànguma ba am 40 ans bëgg commencer di jàng alifum baa un ay abata di non ak ak seen kii yi nga xam ne. Euh, euh, euh, alphabet bi ay qaa waaye qaa dama koo mën a ay za za ñaa waay waay waay waay waay sawaay yi mais c'est foutu non c'est pas foutu innama alayka al jahd yow defal effort rek te inna ma al usri yusran coono boobu ngay def xamal ne au bout du tunnel la fa nekk mooy yusran mooy ak yomb yomb kon nag mu ne ko yow Muhammad ibn Maslama jarul ngay kii noonu di xalaat naa est ko yow innama alayka al defal effort yi yii nga xam ne moo lay permettre ba nga def li nga waxoon qaala mu ne ko nag ya rasulallah yow ndaw yàlla li innahu la budda lana min an naqul xam nga riwaay imaam al-Buxaari bi moom dane yonent mi alei satu selaam bi ñu ko ko waxee automatiquement ne ko euh, ndax dangaa bëgg ñu rey ko mu ne waaw ma rey ko mu ne waaw mu ne ko kon nag dinga ma jox ndigal ci ma wax dara bii nag bu riwaa imaam yu saax bi dane mooy affaire bi du automatiquement te loolu c'est possible mooy ne riwaayé bi boo mën na tëb loolu bu imaam al-Buxaari yi en tout cas wax affaire yi rek ni mu demee mais bii dane dafa toog ñetti fan yoo xam ne lekkul naanul di xalaat ci affaire boobu yeneen tnale sab-sam bi nga ko woowee ba xam ne lii la ko yow defal Ah, mu ne ko ñun nag mu ne ko man nag laa budda lanaa an naqul fokk nga permettre ñu am loo xam ne dañ koy wax ci sa àq loo xam ne lu noonu ngir ñu mën a rëpp këpptal waaj suñu proie yi ñuy waajal di zay di Ka'b ibn al-Ashraf alayhi laanatullah pour ñu dalal xelam ba mu wóolu ñu man koo rey fokk ñu wax ci yow nga permettre muy wax ci yow loo xam ne du noonu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko fa quulu ma bada lakum fa antum fi xillin min dalik ne ko yow kon loolu mooy mission commando la fa quulu wax leen ma bada lakum wax leen lu leen neex fa antum ndax yéen fi xillin min dalika yéen loolu dagan na ci yéen imaam ibn Isxaaq ne ci riwaay boobu fajtama fi qatlihi Muhammad Maslama ah, mu daldi dajaloo ngir rey ko ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Maslama après dinañ àggale riwaay imaam ibn Isxaaq bi insha allah bu ñëwaatee ci riwaay imaam al-Buxaari raxmatullahi alayhi mu ne bi nga xam ne kon ci la yeneen yeneen ci maanaam saab saam foog nga jox ñu permission rek kon ñu wax ci yow loo xam ne du noonu de yeneen mi ni ko xul demal nga wax lu la neex waxal mu ne fa ataawu Muhammad ibn Maslama fa qaal léegi nag Muhammad ibn Maslama radiyallahu daal di dikkal Ka'b ibn al-Ashraf ne ko ñëw nag ci moom ne ko inna hadha ar-rajula qad sa'alana sadaqatan wa innahu qad annaana wa inni qad ataytuka astaslifuk qaala wa aydan wallahi la tamullunna a qaala inna qad ijtama'naa falaa nuhibbu an nada'ahu hatta nadhara ilaa ayyi shay'in yusiiru shaanahu nee na Muhammad ibn Maslama Seydina Muhammad ibn Maslama al-Haarisi al-Awsi radiyallahu anhu mu ne dem ci Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn al-Ashraf nag dafa amoon benn forteresse benn kër gu baax la amoon boo xam ne comme bu doon tey comme palais mais ne vraiment c'était une villa fortifiée bu rafet mais bu fo boo xam ne pour nga dugg fa il faut nga wax carte blanche ngay patte blanche lay wane sinon doo jàll mais comme que xam na Muhammad ibn Maslama ah, boo ñoom mu jàpp ne léegi rek surtout bu ñëwee waxtaan bi muy waxtaan ak moom mu ñëw ne ko bi mu ko accueillir këram mu ne ko inna hadha ar-rajul qad sa'alana sadaqa mu ne ko góor géede muy yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ci jublu yow yëgal na yow Ka'b ibn ashraf que ne ñun ñii ko topp kat sa alanaa dañu laaj sadaqa mooy sarax bu ñu war a joxe muy azaka wa innahu qad annaana te nag dëgg-dëgg nag wax dëgg yàlla nag sonal nañu nag mooy teg nañu loo xamante ni nii lu diis la ci laaj yi nga xam ne moom lañu laaj ñuy joxe azaka lii la waxoon ne euh, baal baal ma wax ci yonent mi alei saatu salaam nag foog nag nga may ma nag ma daal di am nag loo xam ne moom laay wax ci yow wa innahu qad annaana wa waay waay waay waay dëgg nañu nag ah. léegi wa inni qad nee na mu ne waat wa inna wallahi la tamullunna que ne moom mooy dinañu sonal sonal boo xam da ngay dem ba yow dootoo euh, euh, euh, da sonn ba désespéré wu ba ba ba laisser les les loo xamante nooy kii na ko Muhammad ibn Maslama nag ne ko wa inni qad ataytuka astaslif man nag li ma fi indi yow Kaab mooy wax naa la kon li ñu dal ñun ñun ñu ko topp Euh, damaa dikk nag ngir daal di lay leb dama laa bëgg a ngir sarax bi mu ñu laaj ñu jox ko euh, ma daal di koy ma daal di remplir ma daal di def li nga xam ne moo ma ci war ah ndax kat inna qad ittaba'na ndax kat ñun dañ koo taab dañ koo topp nañ ko te falaa nuhibbu an nada'ahu hatta nadara ila ay shay'in yusiru sha'na ndax xas nañ koo topp amuñu tuñu choix Ka'b ibn al-Ashraf ñun ñun ñun ñun topp nañ ko ba pare topp nañ Seydina Muhammad ba pare sallallahu alayhi wasallam ah ñun nag bëgguñu di ko bàyyi nekk ba ci yoon wi ñu bàyyi ko noon te ñoo ko toppoon ci début bi ñun daal bëgguñu ko bàyyi fekk xamuñu mbiram fan lay mujje ñun daal nañu ànd ak dañoo comme que xas nañ koo nangul mënuñu koo bàyyi fekk xamuñ mbiram nii muy woote lislaam gi fan lay mujje waqad aradna an tuslifana wasaqan aw wasqayn mu ne ko nag ñun nag li ñu bëggoon mooy nga daal di ñuy euh, lebal li nga xamante ne nii mooy euh, wasqayn wasqan aw wasaqayn loolu benn euh, façon euh, lu ñuy lu ñuy natte la wasaq al wasqu nattukaay la boo xam ne équivalent wu soixante cent la équivalent wu soixante saa saa mooy ci booy muurumtu koor saa mooy boo jëlee mudd li ñu naan muddum koor nga jël sa loxo tàllal ko ubbi sa ñaari loxo nga nga nga mel ni kuy ñaan nga yëkkati nga tàllal leen mais doo leen tëj bu baax doo leen ubbi bu baax ñu yem nga bu par exemple ci ceeb bi wala dugub bi wala lool ba mu tolloon nga def fenn ba nag kaat lool mooy saa lii nag euh, wasq mooy loo xam ne sittuuna mooy il faut soixante bu ci matee soixante saa ci lu toll noonu loolu mooy was mu ne ko nag man nag loolu lañ bëgg nga daal lañuy lebal euh, léegi bul toll noonu ñoo ñaar mooy bu dee soixante wala soixante fois deux loolu lañ bëgg daal nga daal li ñuy lebal euh, yow Kaab ibn ashraf ndax kat sonn nañ léegi ah, fa qaala naam mu ne leen waaw d'accord naa mën naa leen lebal dangay xam ne nag du Seydina Muhammad ibn Maslama rek moo demoon moo tax imaam ibn Isaaq ne mooy mission bii bi muy dem ah, mooy ne ci la ne fajtamaa fi qatlihi Muhammad ibn Maslam wa Silkaan ibn Salaamat ibn Waqsh te kooku ñu ngi ko gënoon a xam wa huwa Abu Naa'ila ahadu bani Abdil Ashhali wa kaana axaa Ka'b ibn al-Ashraf min ar-Radaa' wa Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh ahadu bani abdil ashhal wal xaaris ibn aws ibn muaaz ahadu bani abdil ashhal wa abu abs ibn jab axu bani xaaris ah mooy mbooloo mii la woon mooy riwaay imaam al buxaari bi raxmatullah aleyhi ci kitaabul maghazi mooy dafa tudd ñooñu waaye dafa tudd muhammad ibn maslama waaye du moom rek de du moom rek waaye àndoon na ci ñii nii imaam ibn Isaaq tudd mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne mooy Muhammad Maslama ak Silkaan ibn Salaama ibn Waqsh di Silkaan ibn Salaama di doomi Waqsh Abu Naa'ila la tuddoon al ansaar yi moo doon dàkkamtalam te la gën siiwe waaye turam dëgg mooy silkaan ibn salaama ibn waqsh ibn rughba ibn zawara ibn abdil ashhali al ansaari al moom di abu naila bi turam moo silkaan ibn salaama di silkaan di di doomi waqsh waqsh boobu di doomi ruxba ruxba di doomi zanwara zanwara di doomi abdil ashhali al ansaari al awsi kan frère la woon ci salama ibn salaamat ibn waqsh def nañ tarjamaam lu jiitu walillahi alhamdu wal minna di salama ibn salama ibn waqshin ah, moo doon nettali juif boobu bali ne woon seen seen Euh, ñëwoon ci waa banu Abdul Ashal laata yonent mi alayhi salaatu salaam di feeñ di leen tuddal ay mbiram ba yonent mi alayhi salaatu salaam ñooy ñoom ñu tuub moom mu ne tuubul muy Salama ibn Salama boobu moom frère kii la woon bi Sirkaan ibn Salama di Abu Naa'ila al-Ansaari radiyallahu anhu moom nañu ne Saad la tuddoon am ñu ne euh, noonoo tudduloon Saad Saad frère am la woon am ñu ne silkaan bi euh, surnom la woon waaye turam mooy Saadu waaye daal lu ci gën deme li mu gën a suiwe mooy Abu Naila moom nii nag a na ci ñi nga xam ne moom Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala wa ardaahuma moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo euh, bokk participer ci rayu ki nga xam ne mooy Kaab ibn al Ashraf alayhi laanatullah al yahuudi moom bi mu ñëwee comme que mbooloo mi comme l'imam ibn Isaaq wax du Muhammad ibn Maslama kese moom moo demoon waaye mbooloo lañ nekkoon moom mii ci la woon di Silkaan ibn Salaama ñoo formé woon mbooloo commando bi dem rey gaay ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Ashraf ak Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh ak Al-Haaris Aws ñoom ñépp ñu bokk ci Bani Abdil Ashhal ak Abu Abs ibn Jab bi ñu ñëwee nag moom lañ jiital comme que moo ci ndax moom kaana dafa nekkoon moom mii axaa Ka'b ibn al-Ashraf min ar-radaa moo Ka'b ibn al-Ashraf ñoo bokkoon nàmp frère bi leewam la woon ñoo nàmpandoo te kooku ci arab yi dañ la doon jàppe comme frère bi nga xam ne na bokk ndey baay te l'islam bi ñëwee loolu la mooy kooku mënoo ko takk de toute façon femme bi la nàmpal moom doomam ju jigéen mënoo ko takk même bu dee quinze ans après la am doom ji jigéen mënoo takk kooku ndax yéen moom yaayam dalaa nàmpalo léegi nag ñii biñ ñëwee ñu xam ne kon Ka'b ibn al-Ashraf kii ñoom ñépp ay allié woon la ñoom waa ndax waa Banu Nadir ay allié waa Bani Abdil Ashhal lañu woon muy juifu Banu Nadir yooyu allié lañu woon ci waa Bani Abdil Ashhal waaye léegi nag comme que moo gën jege nit ñi ci mbooloo mi fa qaddamu bayna aydihim ila aduwillah Kaab Silkaan ibn Salaama Abaa Naa'ila biñ ñëwee nag ba tëral seen plan ngir rey Kaab ibn ashraf eh, ñu daal di jiital ne Silkaan yow yaay dem ndax yow yow la Kaab yàgg Kaab ay frère gen léegi mu daal di koy dikkal fa jaahu fa taxaddasa maahu saa wa tanaashadaa shi'ran wa kaana abunaa ila yaquulu shi'r mu ne léegi mu dem waxtaan ak waxam moom dem ci kaamu mu dalal ko ñu toog di waxtaan après nag ku nekk daal di décliner sa poème comme que ñaari poète yu dajale ñaari frère ñi ñaari poète yu mag ku nekk décliner say poème say poésie yoo def ñu daal di waxtaan euh, ginnaaw gi nag bi ñu waxtaanee lool mu ne nag moom Abu Naila summa qaala ginnaaw gi Abu Naila ne ko wayhaka yabna al Ashraf ne ko yow ibn Ashraf ah lii waxinu araab la toskare ñeel na la mais tekkul na loolu la ko ñaanal inni qad ko li xaajatin uridu zikraha laka faktum anni ne ko man abu naila kat sa frère comme ni ma xame ah tey nag dama laa dikkal li xaajatin uridu zikraha laka faktum anni man nag tey li ma indi mooy benn yitte boo xam ne benn aajo daal moo tax ma ñëw tey ñëw ma rek pour visite de courtoisie comme ni ma koy defee nga ma koy def ñu koy defante ngay ñëw di ma seet si ngay ñëw di la seet si tey du looloo mën di waaye tey bu ma jógee aajoo tax ma sol sama dal li ñëw ci yow kamb sama frère dama bëgg nag tuddal la aajo bopp waaye faktum an nii nag mu ko nëbbal bu ma kenn yëg nag bu ko kenn yëg de sama digganteeg yow la xaala afal kamb ne ko waxal dinaa ko def yëgal ne loo fi wax du siib du seen fenn doo leen fenn di ko dégg qaala kaana quduumu hadha ar-rajuli alayna bala'an min al-balaya aadatna al-arab wa ramatna an qawsin wahida wa qata'at 'anna as-subul hatta da'a al-'iyal wa jahidat al-anfus wa asbahna qad jahilna wa jahida 'iyaluna mu ne ko nag gis na ñëwuk waa jii muy góor gii nekk ci suñ biir di yonent bi alayhi salaatu lay wax ndax ñaanoon nañ digal këne nag fokk ñu wax dara yonent bi alayhi salaatu ne leen wax leen lu leen neex loolu lépp dagan na ci yéen mu ne mu ne Ka'b ibn ashraf yow sama frère wumpuloo ne góor gi ñëw dugg ci suñu biir nekk fi ay jamono dikkam fii dëgg mënam ci suñu biir balaa an kaana quduumu hadha ar-rajuli alayna balaan min al balaa bu mag la ci balaa yi ñu yàlla na too pour dalal xelam ndax aadatna al arab le fait que ñu accueillir ko ñun waa ñun waa lamsaar tax na arab yépp daal di noonu ak ñun waramatna an qawsin waaxida ñoom ñépp ñu tiireendoo benn flèche jëme ci ñun mooy ñoom ñépp ñu takk nekk benn contre ñun waa lamsaar te ñooñu ñu leen jiite ñooy waa quraysh ndax lan lan mooy suñu crime fat gu ñu fat góor gi aleyhi salaatu wassalaam wa qata'at anna ba pare nag yoon yépp léegi moo ñu nekk ñoo xam ne ci ay impasse lañ ne yoon amatuñu fuñ jëm yoon yépp dog dog na ci ñun fu ñu jëm fu ñu laal rek ñu ne ñu du fii kenn bëggatu jox commerce ak ñun kenn bëggatula amati relation ak ñun ñu façon embargo daal diplomatique gars yi faaleetuñu ak économique waay waay metti na de xatta daa al iyal ba suñu famille suñu njaboot yi daal di sànku wa jahidatil anfus o oh, ñun nag suñu bakkan yi ñu sonn tollu lañ ci coono boo xam ne foo ko natt weesu na wa asbaxnaa qad jahidnaa wa jahida ayaaluna ñu mujje non seulement waxuma suñuy suñuy famille ñun ci suñu bopp damm nañu tàyyi nañu dee nañu li wolof yi wax fa qaala Ka'b ibn al-Ashraf jamono ji ñeneen ñi ñoom newuñu fi ñu ngi nekk ci biti di xaar ndax fokk ñu dalal xelu waa ji ndax sinon rek plan bi du dox fa qaala Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn al-Ashraf ne alayhi la'natullah ama wallahi laqad kuntu ukhbiruka ya ibna salaama anna al-amra sayasiru ila ma aqul da ko ah bon ama wallahi laqad kuntu ukhbiruka ne ko ama bon man waxoon naa la ko wallahi waat naa ci yàlla dëgg-dëgg nag yow sama frère yab na salaama man silkaan man gis nga man sa frère di Kaab ibn Ashraf waxoon naa la lii bi mu fi ñëwee ngeen di gaaw di dugg ci lislaam di ñii di dem foofa di ko fekk Makka di dugg ci lislaam man Kaab ibn Ashraf lu ma la waxoon est que yow masuma la ne mbir yi gis nga yi ngeen di dugg bulle rek bulle day day exploser ça va exploser bi ça va ngeen ñàkk yeen ñépp château de carte la rek ngeen ciy dugg ku nekk di daw di njëkkante dugg ci biir dina màbb seen kaw de ay waay waay ama wallahi laqad kuntu ukhbiruka ya ibn salaama waay waay aba ibn salaama sama frère ay waay waat naa ci yàlla ndax waxuma la woon lii këne anna al amra sa yasiru ila ma aqul bii ngeen di dugg lu yées la lu bon la te fi leen jëwe du baax gëmu ngeen ma gëmoo ma waaye waxoon naa la jamono jooju këni de toute façon mbir yi man li ma leen wax man Ka'b ibn al-Ashraf lii ma la ne lislaam bii ngay dugg bu ci dugg ndax problème na lay indil waxoon naa la ne mbir yi loolu lay demee te yaa ngi yaa dellu si ñëwaat wan ma ne yaa ngi ci coonoon yow ak ñi la ñi ñi ko ñi ko topp fa qaala lahu silkaan léegi nag mooy kon gis nga mu ngi mel ni bu doon koy napp jën onze bi commencé na jàpp nag proie mooy jën bi commencé na seex affaire bi onze bi fa qaala lahu silkaan silkaan ne ko radiyallahu anhu di abu naila inni qad aradtu an tabi'ana ta'aman wa narhanaka wa nuwathiqa lak ne ko nag léegi man li ma bëggoon yow sama frère di camp comme que nag mbir mi demee na noonu damaa bëggoon nga daal li ñuy jaay li nga xam ne mooy ñam xam nga ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu dane góor gii de dañoo laaj sarax te nag wax dëgg yàlla sonal nañu man nag dañoo ñëw damaa ñëw ngir nga daal di may lebal lii mooy ku nekk dafa ñëw après wax loolu mu ne ko waskan aw wasqayni mu ngi soixante ci liñ la waxoon ci saa wala soixante fois deux léegi euh, kii ne Ka'b ashraf bi ko Silkaan ne radiyallahu Abu Naila ah man nag damaa bëggoon nga jaay ñu ñam waaye dañ lay tayle dañ lay hypothéquer hypothéquer benn mbir laa lay jox mooy rahn wanu wa siqalak bu ko defee après nag mooy ne amul luñ la fay léegi dinañ la jox suñu wanu wa mooy dinañ la jox suñu kàddu taaw xam nga xame woo ma di wax lu dul am lu amul jox naa la sama kàddu du ko ne ñan duñ ma nara duñ ñuy lebal euh, mooy ne amuñ xaalis buñ la jox mais dañ lay jox loo xam ne comme garant lay doon hypothèque lay doon yaa koy yor bu ñu la fayee nga daal di ñu koy delloo loolu mooy hypothèque comme ma ne man de damaa soxla woon benn ordinateur ndax temps yi dama war a bind sama mémoire bi année bii mais nag awma xaalis bu ma jënd ordinateur ma dem ci benn waay boo xam ne am na ordinateur ma ne ko wala day luyee ordinateur ma ne ko wala da koy da koo am ma ne ko man euh, dama bëggoon sa ordinateur bi nga daal li ma koy lebal neuf mois mais nag aw ma xaalis ma lay jox léegi mais am naa benn imprimante sama kër boo xam ne dama la koy jox bu ma indi bu bu ma ci paree indi la sa ordinateur nga delloo ma sama imprimante bu dee nag delloo ma la sama sa ordinateur yow sa imprimante bi yaa ko moom loolu mooy raxam léegi nag ñoom loolu la ko silkandoo eh, ne ko nag wa tuhsinu fi zalik na rafetal nag ci mbir mi nag mooy nag ñu jaay bul sa safal mbir yi ci ñun léegi eh, kaabu ne ko laahi tarhanuuni abnaakum ne ko contrepartie bi ñam bi ma leen di jox mooy dangeen may jox seeni doom ni ngeen def comme que dangaa bëgg ma lebal leen da may jox seeni doom ngeen may jox ah, subhaanallah mooy jox leen ma seeni doom ma door leen a lebal lekk bu ngeen ma fayul seeni doom man Ka'b ibn al-Ashraf maa leen di moom moo tax ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne Muhammad ibn Maslam ne ko man de pare naa ngir defal leen li ngeen wax waaye nag irhanuni di ngeen ma man à condition dinaa la lebal dangaa bëgg lebal la mais foog nga jox ma loo xam ne mooy garanti bi mooy hypothèque bi ne foog ngeen jox ma ko mooy tayle li ñuy tayle xaalu ñu ne ay shay'in turid mooy ñoom ñu ne mooy bi ñëwee mooy léegi xam ko jiital nañ ci mu ne mu ne ñu ne ko yow Abu Naila ki ak Muhammad Muhammad ibn Maslama ne ko mais léegi yow ku ci nekk ne yow lan nga bëgg abu maslama ñu laaj euh, ki ne muhammad ibn maslama ñu daal di laaj sa euh, euh, kaab mu ne irhanuni nisaakum damaa bëgg ngeen daal ñuy ngeen seen soxna yi seen jabar yi ngeen may jox comme hypothèque laa <laughs> ilaaha illallaah ci riwaay imaam ibn Isaaq bi bi nga xam ne ci la ne dangeen may tayle seen seen doom yi qaala Abu Naa'ila ne ko laqad aradta an tafdahanaa inna ma'i ashaaban lii ala mithli ra'yi wa qad aradtu an aatiyaka bihim fatabi'ahum fatabi'ahum wa tuhsina fi dhaalika mu ne ko abu naay la mu ne ko waa yow kaabu yow itam looy wax nii yow naka nga ñuy joxe lekk ñu lay jox suñu doom yi yow nag ñoo bëgg a toroxal te nag waaw voilà voilà euh, naroon naa ko fàtte comme que moom lañ jiital mooy ñeneen ñi ñu nga ci suuf di xaar ñoom ñu dugguñ ñu ne mu ne mu ne ko yow ñoo bëgg a toroxal voilà tiens inna ma'i ashaab ashaaban man dama ko fàtte am na ñoo xam ne ci waa banu Abdul Ashal samay frère yoo xam ne ñoom dañu topp góor gi ma la wax léegi alayhi salaatu wassalaam ñoom gis nga li ma wokk moo leen xuri li ma dala leen dal man nag dama bëggoon waqat aradtu an aatiyaka bihim fatabi'ahum damaa bëgg woo leen ñu ñëw bu ko defee marché bi nga def ñu ko ñun ak ñoom ñépp nga xam ne ci lay gën a baax wa toxsinu fii dalik mais nag foog nag nga defal ñu affaire na doo mettil mbir yi bon mooy liñ naan ah wàññil nag ñu wàññil affaire bi woyofal ñu nag liñ ñuy jaay wa narhanaka min alxalqa ma fihi waa alxalqa mooy kii mooy arme da leen ne abu naay la dana ko ñun nag buñ ñëwee bon ñun nag ay di la jox suñuy doom yooyu duñu ko man ndax loolu mooy gàcceel ñu Ah, dina ñëw ci riwaay imaam al Buxaari bi lan la wax imaam um, uh, Muhammad ibn Maslama insha allah mu ne mais loolu duñ ko man mais sama gaa yi li ma xuri li leen wo li ma woq leen xuri léegi ndax duma leen woo man dama bëgg woo leen ñu ñëw bu ko defee ñu defandoo marché bi waaye nag bu ñëwee duñ la jox ay di la di la jox suñuy jabara arme lañ lay jox ay jaasi yu baax suñuy arme lañ lay jox bu ko defee nga yoon loolu lu tax mu wax ko mooy ngir comme que ñoom dañoo teg plante ay jaasi lañ yor ngir ray ko ñoom bu ngi bu leen entrée gis jaasi yi mu jàpp ne ah lii mooy jaasi yi nga xam ne moom lañ teg plan moom lañ ma war a jox bopp ma daldi leen lebal jox leen ñam bi ñu soxla léegi silkaan bi mu waxee lool ne ko dinañ la jox ci arme loo xam ne yow diñ ci am diñ ci doyal diñ ci am kóolute dina la doy léegi nag mu daal di dellu ci gaayam yi fa axbarahum xabara daal di leen nettali la nga xam ne mooy xabaar bi ba pare mu digal leen nag ne leen an yaxudu silaax summa yantaliqu ne leen jël leen seen jaas yi te ngeen ñëw ah, loolu mooy riwaaya boobu ci riwaaya imaam ibn eh, imaam al bi raxmatullah alayhi dane Euh, Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la laaj ne Kaab ñun dañoo bëgg nga daal di ñuy damaa bëgg nga daal ñuy lebal euh, kii ne Kaab ne ko waaw dinaa ko man waaye nag ndax góor gii dañoo laaj sarax boo xam ne waaye wax dëggaan naa naa waaye sonal nañ mu ne man li ma bëgg mooy ngeen daal di may tegal it ngeen jox ma loo xam ne moom ngeen may jox échange ñu ne ko ayu shay lan lañ lay jox mu ne irhanuni nisaakum seen jigéen ñi seen soxna yi ngeen may jox ñoom ñépp ma yor leen fekk fayu ngeen ma man maa leen moom léegi xaalu ñu ne ko mais yow kamp liñ ñëwee mais kayfa narhanuka nisaana wa anta ajmalul arab mais naka lañ lay jëlee di la jox suñu soxna yi di la jox pour ngir nga lebal ñu te yow yow ajmalul arab yow Kaab yaa dàq ci arab yi xaala ñu ne ko mooy yaa dàq ci arab yi waaye dépassé nga loolu yow fi nga toll gina rafet le plus beau des arabes quand même ñu naan moom day kii ay soxna nit di leen di leen bon ñu ngir lekk gum leen di gum leen di tay lum leen di lebal non Kaab yow dépassé nga foofu xaala mu ne farhanuuni abnaakum bu dee manu ngeen loolu kon tayle leen ma jox leen ma seen doom yi qaalu ñu ne ko mais kayfa narhanuka abnaana fa yasubbu ahaduhum fa yuqaal fa ya fa fa yuqaal ruhina bi wasqin aw wasqayn hada aarun alayna walakinna narhanaka la'ma ñu ne ko non kàmb ne leen léegi comme que manu ngeen seen soxna yi léegi jox leen ma seen doom yi ngir ma man leen a lebal ñam non gars yi ne ko ne kay fa narxanu ko am naaka mais naka la ñuy jël suñu doom yi di la ko jox nga yor leen ba kera ñu leen di fay ñu lay fay nga dee bu ëllëgee bu ñu bu ñu bu ñu joteeg seen yeneen mbokk seen yeneen xale yi ñu naan leen yéen moom du ay topp leen fee yow doo dara yow dañ laa échangé woon ak soixante saa euh, lañ la lañ la échangé woon wala cent vingt champs lañ cent lañ la échangé woon doo dara toppal fële mu ne hada lay naa ñu ne ko loolu nag wax dëgg yow kam loolu nag dangay xam ne loolu nag bon loolu gàcc la ci ñun walakin naa baal ñu proposer la leen ñun nag naru nar hanuka nur hinuka nar hanuka dinañ la euh, euh, euh, jox échange al lama mooy moo tax Sufyaan ibn Uyayna ne yaani sala as mooy arme yi dëjut ay arme jox la ko léegi nag biñ waxee loolu sand euh, kamb fii nii waa imaam al-Buxaari bi moom Abu Naila ak say ak suf ak kii Seydina Muhammad ibn Maslama rek la tudd léegi après ci biir dina tudd ñeneen